Yahya ibnu Sharafin an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati was-salaam fil uh, baabi as-saadisi wal arba'iin ba'da al-mi'a baabu istihbaabi su'aali ahli al-mariidi an haalihi kon walillahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu chapitre bi nga xam ne moo doon cent quarante-cinq lañ jeexaloon mu doon baabu maa yud'a bihi lil mariid buntu bi doon wax li nga xam ne moom la ñuy ñaanal aji wopp ji aji jaraj ji ñu ngi woon xadis neuf cent neuf lañ mujj woon gis mu ne woon wa an abi saidin alxudriyi wa abi hurayrata radi allahu anhuma annahuma shahida ala rasulillah sala allahu alayhi wasallam annahu qaal man qaala laa ilaha illa allah wallahu akbar saddaqahu rabbuh kon walillahi alhamdu wal minna comme niñ ko waxe woon tey ñu war a gis xadis bi nga xam ne moom moo ci tegu waaw moom moo ci tegu euh, muy chapitre boobu muy comme niñ ko yëgle woon al imam ne muy kon téeméer ak ñeent fukk juróom benn mu ne baabu buntu istihbaabi su'aali ahli al marid buntu laaj sopp gu ñu sopp nit ki ngay laaj waa mbokki ki feebar di ko laaj te ñoom ñu amee accès ci moom mën a jote ci moom yow nga leen di laaj boo leen gisee laaj leen moo naka mu mbaa mu ngi tane naka nu mu def mbaa lépp ci jàmm waaw loolu la tegal bunt bi nga gis xoola xoola xoola <laughs> lii nii wóor na yàlla ko toppatoowul affaire xam-xam da ngay foog ne yii c'est banal c'est normal bon là c'est alors que non c'est cadré l'islam amul lu cadré waaw lépp rek min rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam ak ay taalibin sahaaba yi nga xam ne rabbahum wa kafa yar te yar doy na xatta loolu sax waaw xam nga loolu euh, ñi am diine ñu ñàkk diine ñépp la normalité muy fitrata allah allati fatara an-nas alayha waaw ni mooy loolu wax nit boo amee sa mbokk mu feebar wala koo xam boo xam ate ngeen lu boo gisee koo xam ne xam nga ne gis nga ko doomam wala soxnaam wala yooyu boo dajeeg moom da nga ko naan wala ah waaw comment il va euh, j'espère qu'il va mieux waaw ndax mu ngi mu ngi tane bu baax waaw mais loolu kooku di ko def parce que aada la kooku bokk na ki koy def parce que dane yonent bi alayhi salaam de ak saxaabaam yi radiyallahu anhu lii ci ñoom laa ko jële kooku day am jëfam jooju ci ci iqtida ci roy la nekk moo tax kooku mooy li nga xam ne yuhawilu an-niyyatu as-salihah niyyatu al-iqtida' bi rasulillah alayhi afdalu as-salatu was al-'adat ila ibadat waaw mooy yéene bi nga xam ne moom nga am jaam bi moom lay am ngir royee yonent bi alayhi mooy li nga xam ne day soppi waaw aada yi li nga xam ne jëfu aada la comme liñ la wax léegi dajawante wala nuyoo wala naka diw mbaa mu ngi tane dégg naa dafa feebar mbaa mu ngi féex waaw xatta moom boo dajeek moom ne ko ne yaa ngi féex waaw loolu boo ko defee ne man yonent bi alayhi salaatu salaam ak laay roy yow borom bi da la ciy bindal tiyaaba alors que kële li mu def baax na de waaye euh, yemul ak yow waaw kon nag affaire bi loolu lu ama am solo la waaw baabu istihbaabi su'aali ahli al an haalihi waaw buntu bii day wax sopp gu ñu sopp waa aji ki feebar ñuy laaj nag waaw li nga xam ne mooy xaalu ki nga xam ne mooy eh, ki feebar waaw ki feebar di ko laaj eh, nu mu demee loolu la al imaamu an-Nawawi eh, rahimahullahu taala daal di indi fii léegi fii nag indiwul li nga xamante ne nii Euh, mooy ay aaya ci kanam benn xadis kese la fi indi muy xadis neuf cent dix mu ne an ibni abbas radiyallahu anhuma anna ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu xaraja min indi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi waj'ihi fi waj'ihi alladhi tuwuffiya fihi faqaala annaas yaa abal hasan kayfa asbaha rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaala asbaha bihamdillahi baariya rawaahu al-Buxaariyu rahimahullahu ta'aala kon al-imaamu al-haafidu an-Nawawiyu rahimahullahu ta'aala mu ne an an ibni abbasin mu ne xadis bii mu ngi koy jële ci doomu al abbas ji ibnu abdil muttalibi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa radiyallahu anhuma wa ardaahuma ah mu ne anna ali ibn abi talib kene mbokkam mi doomu bàyyi ko moom Ibn Abbas la al Abbas frère la ci Abu Talib waaw doomu mbokkam bi de di Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu xaraja dafa génn min indi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam dafa génn jóge ci yonent bi alayhi salatu wassalam waaw kañ fii waja'ihi alladhi tuwfiya fii ci feebaram bi nga xamante ne nii mu yonent bi alayhi salaatu salaam ci la euh, euh, euh, ci la gane ci la ci la ci génn àddina feebaram bi nga xam ne ci la génn àddina waaw fa qaala an-naas bi mu génnee jóge ci yonent bi alayhi salaatu salaam moom Seydina Ali nit ñi dañ doon fees dell ci jàkka ji di xaar nouvelle waaw ah xabaar fa qaala an-naas nit ñi gis ko mu génn rek nit ñi ne ko kay ci ni mu gën a gaawe saxaaba ya radiyallahu ah yow abal xasan yow mii bàyyi xasan moo doon dàkkantalam waaye ko ginaloon moo abu turaab ndax la ko yonent bay saat saam waxoon fekk ko ca jàkka ja naan ko aba turaab qum yaa aba turaab mooy dàkkantalam bi nga xam ne moo ko gënoon a neex alayhi salatu moom Seydina Ali radiyallahu taala anhu ndax alayhi salatu wassalam moo ko tudde woon voilà mu ñu ne ko waa yaa abal xasan yow bàyyi xasan kayfa asbaha rasulullahi sallallahu wa sallam waa nu yeneen saa sallam xëye waay qaala mu ne saydna ali ne leen asbaha bihamdillahi bari'a ne moom de xëy na waaw ci sant yàlla rek moom sant yàlla xëy na nekk koo xam ne euh, mu ngi tane bu baax mu ngi wér de waaw moom moom xaalam moom euh, amélioré na bu baax waaw moom feebar bi ni mu ko sonale woon moom wàññeeku na bu baax waaw mu ne xadis bi rawahu al-Bukhari al imamu al-Bukhari alhamdulillah Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah daal dina koy solo léegi laaj bu njëkk mi mooy est ce que moom donga ko solo ñu la la déedéet al Ahmadu sëriñam ibnu Abdul Ahmad <laughs> ibn Abdul Muttalib kay <laughs> ah, Euh, Abu Talib moo kii Ahmad ibn Hanbal ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ci musnadu Bani Hashim musnadu Abdillah ibn Abbas al-Imam al-Bukhari indi ko ci ñaari buntu kitaabul Maghazi baabu maradi nabi sallallahu alayhi wasallam wa wafaati indi na ko foofu ci buntu bi wax ci xare yonente bay saasam buntu tiire boobu bokk buntu bi wax ci feebaru yonente bi alayhi salaam ak génn àddinaam waaye indi na ko ci kitaabul istizaan baabul mu'aanaqa wa qawlu rajul kayfa asbahta voilà ci euh, téere woowu nga xam ne moo yëglu indi na ko foofu tamit moom al imaamu mu ibn Ismaa'il al Buxaari rahimahullahu tabaaraka wa ta'aala léegi bu ñu jëlee nañ hmm? ngi ci côté marad euh, istihbaabu su'aali ahlil mariid marid Ah, loolu kon nag ñu jël fi kitaabul maghaazi baabu maradi nabi sallallahu alayhi wa sallam wa wafaati mu ne haddathani Ishaq al imaamul Bukhari mu ne haddathani nettali na man dong Ishaq di Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim ibn Abdillah Abu Yaqub al-Hanzali at-Tamimi al-Marwazi an-Naysaburi Ishaq ibn Rahawiya moom mi xaritu imaamu Ahmad am nañu ci yi wax lu tax imaamul Bukhari bind Sahih bi bokk na ci kenn moom Euh, moo tax voilà parce que ci jataayam lañ ne woon muy jàngal ñoom imaamul Bukhari ak taalibe yi léegi nag mu def benn suwe benn mébét sëriñ bi muy euh, Ishaq ibn Ibrahim euh, muy Abu Yaqub ibn Ishaq ibn Rahwiya wala Rahwiya boo ci wax baax na moom mu ne mu ne ak a neexoon kenn am koo xam ne day topp day dajale xadiis wér yi fenn kese waaw fa dajale loo xam ne xadiis wér kese la ciy dajal imaamul Buxaari rahimahullah ne bu ma déggee suñu sëriñ bi wax lool ma takk affaire boobu téye ko ne lii insha allahu taala dinaa ko taxawee allahu akbar allah allah xoolal rek xoolal xoolal saxiix imaamul Buxaari li muy li muy rëy rëy rëy xoolal ki nga xam ne moo tax moo waral imaam al Buxaari rahimahullah dajale lool kooku yoolam nu muy tollu saway saway yaa ngi imaginer ah ma ne yaa benn seconde laa wax xanaa gisuñu man dalla ala xayrin falahu mithlu ajri fa'ilihi ah allah te imaamul bokk ci xadiis yi imaamu Nawawi indi woon introduction ba waaw xadiisu imaam Muslim boo man dalla képp ku tegtale ala xayrin ci yiw falahu dina ko ñeel mislu lu mel ni ajri fa'ilihi payu ka def yiw ga nga xamante ne nii moom moo ko moom moo ko tegtale ba pare man daa ila huda kaana lahu min al ajri mislu ujuri man tabi'a la yanqusu zalika min ujurihim shay'a ba léegi li nga xamante ne nii mooy Seydina imaamu Muslim daal di koy solo yonent may saa saa ne képp ku woote jëme ci njub waaw kooku dina am ci pay lu mel ni payuk ña nga xam ne ñoo ko ci topp te du wàññi dara ci seen pay xoolal rek imaamu Ishaq fu ñu nekk naan saxiix imaamul Buxaari saxiix bu dina musnad waaw dina musnad xoolaal saxiixu imaamul Buxaari rahimahullah waaw ki nga xam ne lenn ci nettay ne moo tax mu daal di koy bind allah kooku mooy sëriñam bu mag bi nekkoon àndandoo bu sës rëkk ci imaamu Ahmad foo leen gisoon daan dañu doon ànd Isaaq ibn Ibrahim ibn Makhlad eh, eh, eh, an-Naysaburi al-Marwazi si yowoon ci Isaaq ibn Rahawayh rahmatullah alayhi kon mu ne haddathani imam al-Bukhari buñ jëlaatee mu ne nettal ñu Ishaq di Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad Ishaq ibn Rahawiya qala rahimahullah mu ne qala akhbarana Bishr ibn Shu'ayb ibn Abi Hamza mu nekk ñu xabaare mooy Bishr ibn Shu'ayb ibn Abi Hamza di Bishr di doomi Shu'ayb ibn Abi Hamza Dinar Abul Qasim al-Himsi al-Qurashi mawla Bani Umayya léegi bon moom nii nag boroom xam-xam yi lañ naan sawaay Euh, euh, jëlewul ci baayam mooy euh, baayam da koo bàyyil téere yi voilà mais déggewul ci moom am na nettali yu bari mais loolu taxuñu see jëkk waaye mooy wér na ne lii nii ci baayam nii la ko jële moo tax al imaamul Buxaari yi daal di koy jële ci moom xaala mu ne kanta kii li mu wax ñu mu tudd al imam ibnu Hibbaan rahimahullah ne imaamul Buxaari yi nee na taraknaahu waaw ne dañu koo bàyyi déet parce que bu ko imaamul Buxaari yi bàyyi woon doonul woon solo ci moom rawatina ci saxiix bi moo la imaamul xaafis na xajar ne imaamu Ibn Hibbaan loolu mu wax axtaa fa axtaa dafa juum Ibn Hibbaan dafa juum imaamul Buxaari dane taraknaahu hayyan sanata snatayn ashara voilà sanata snatay ashara waaw dane non bàyyi nañ ko fekk mu ngi woon di dund moom nii Bishr ibn Shu'ayb l'an deux cent douze mu ngi doon dund ndax mu ngi génn àddina l'an deux cent treize loolu la imaamul Buxaari wax mais waxul ne da koo ba sinon bu ko bawoon du ko indi fii ci saxiixam bii nga xam ne eh, lu mu seggala seggati eh, ñi muy jële xadiis yi kon an Bishr ibn Shu'ayb ibn Abi Hamza qaala mu ne haddathani abi mu ne ki ma nettali mooy sama baay di Shu'ayb ibn Abi Hamza Dinar al-Qurashi Abu Bishr al-Himsi rahimahullah moo Abu Bishr rahmatullahi alayhi an az-Zuhri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 muy Abdallah ibn Ka'b ibn Malik ibn Abi Ka'b ibn al-Qayn ibn Ka'b ibn Sawad ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salima ibn al-Khazraj al-Ansari as-Salami al-Madani Abu Fadala uh, radi rahimahullah doomu sahaaba bu mag boobu mooy Ka'bu sha'ir bi keroog maa ngi naan uh, uh, kii bi ñuy wax naan yeneen saa salaam da du lu mu wax rek sahaaba yi xamoon ko <laughs> te parmi eux ñoom ñooy arbabul balaghati wal fasahati wal lugha non Ka'b ibn Malik le grand poète waaye euh, ba ngay juum ne Labid ibn al-A'sam xam nga Labid ma ne boobu moo moo posone woon non te Labid ibn al-A'sam ndaw sa euh, yahudi bu bu yahudi ba moo posone woon Xaybar yeneen saa salaam mais Labid ibn al-A'sam yahud bu yées bi moom li mu def dafa njabar yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ci ko njabaroon voilà ba Mu'awwidatayn wàcc kooku la kooku mooy la Labid ibn al-Asam kàccoor la bokkul ak Labid bi nga xamante ne moo bokkoon ci muallaqat as-sam' loolu dama ne woon moo ko posone loolu rectification c'est pas da koo posone mooy da koo njabaroon wallahu taala alam kon mu ne mu ne kon Seydina Zuhri mu ne ki ko solo ki ko nettali mooy axbarani Abdullah ibn Ka'b ibn Malik al-Ansari wa kana Ka'b ibn Malik ahad thalathati alladhina tiba alayhim moom lañ gisoon ci hadith ni muy wax baayu kii ngir Euh, nga nga ngir fàttali la kii mooy kan quoi waaw mooy doomu kan mu ne la te Ka'b ibn Malik di bàyyi kii bokk na ci ñett ña nga xamante ne nii ñoom la suñu boroom daal di woon nangu euh, seenu tuub ca la nga xamante ne nii mooy seen xew-xew ba nga xam ne gisoon nañ ko ci yaatal ci xadiis ba nga xamante ne mooy ca baabu ba gisoon nañu ko moom xadiisu Seydina Ka'b ibn Malik non hadis vingt et un la woon dix-neuf moo doon wa an Zirr ibn Hubaysh voilà kon loolu la ah. du du vingt numéro vingt et un bële moo doon wa an Zirr ibn Hubaysh mu ne moom daa bokkoon ci ñenn ñi nga xamante ne nii eh, eh, eh, mooy Euh, moom lañ moom lañ nangu woon delloo siwaat leen boroom bi delloo siwaat leen malgré erreur bu mag ba nga xam ne euh, euh, moom moom la def waaw moom ñaari mbokkam yi moom mii kenn la ci ñoom mooy daala bëgg a wax wan la mooy décrire la la baayam ndax baayam dafa siiw xew-xew bu siiw la nekk ci suuratu tawba nga xam ne kenn ki moo doon Hilaal ibnu Umayya voilà Hilaal ibnu Umayya léegi yow kii vay <laughs> est-ce que fàttaliku nga ki ci des ah Hilaal ibn Umayya ak kan nga ne <laughs> danga koo fàtte demal seeti ko parce que loolu moom nekkul loo xam ne dañuy nekkaa li wax may naa la kenn ki Hilaal ibn Umayya voilà léegi nag demal nga seeti li nga xamante ne moom moo ci tegu mu ngi noonee kon mu ngi noonee demal nga seetu ko mooy demal xadiis vingt et un seen ñu ko fa ñu ñu bind mu leer nañ waaw kon léegi loolu ama am solo la léegi nag kon mu ne kii nii mooy baayam baayam mooy ci ñetti ñooñu kenn la ci woon kenn la woon ci ñetti ñooñee léegi moom mu ne kon mu ne anna abdallah ibn abbas axbara waaw doomu sayna Ka'b ibn Malik bi di abdal abdallah ibn Ka'b mu ne ibn abbas moo ko nettali moom dong xabaare ko anna ali ibn abi talib kana sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu xaraja min indi rasulillah xaraja dafa génn min indi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam jóge ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fii waja'ihi alladhi tuwuffiya fiihi ci feebaram bi nga xam ne ci la génn àddina moom alayhi salatu wa salam fa qaala an-naas nit ñi ne ko yaa aba hasan waaw ah, yow Aba Xassan kayfa a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa Abal Xassan yonent saa salaam nan la xëy waay fa qaala Abul Xassan bi Seydina Ali radiyallahu anhu ne ah asbaha bihamdillahi baariya voilà moom de xëy na yàlla rek waaw tane na bu baax de wax dëgg yàlla fiix na waaw daanaka mën nañ ne par rapport ak ni ni ko feebar bi sonaloon mën nañ ne daanaka wér waaw mu ngi tane bu baax. lii nii la lii nii la ci imaam al al al al euh, an-Nawawi lii la ci indi lii la ci yem voilà mais hadith bi gën a gudd lii léegi bi mu waxee loolu fa axada bi yadihi Abbas ibn Abdul Muttalib bàyyi ci xam bi di Abdul al Abbas ibn Abdul Muttalib téye ci loxo Seydina Ali fa qaala lahu mu ne ko anta wallahi ba'da thalathin abdul asa wa inni wallahi la ura wala la ara boo ci wax baax na rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam sawfa yutawaffa min waj'ihi hadha inni la a'rifu wujuha bani abdil muttalib 'inda al-mawt idhhab bina ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam falnas'alhu fi man hadha al-amr Seydina Abbas tey ci loxo Seydina Ali radiyallahu anhu ne ko yow mii de waat naa ci yàlla fi ak ñetti fan abdul asa mooy kuy toppaate la ci bëgge wax mooy yow dangay ngay toppaate waaye du ku ñuy topp gis nga benn continuer mi wa inni man gis nga labas wallahi maa ngi waatal maa ngi lay waatal ci yàlla yow ali la ura man njortu naa te am naa yaak mooy am naa njortu kene wala la araa gis naa li ma gis firaasa rek du loo xam ne yaqin la koy waxe mais expérience lu mu yàgg a xam te ne rasulallah gis nga dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam feebaram bii nii du ci jóg feebaram bii day génn àddina inni man abbas laa la arifu xam naa bu baax te par expérience wujuha bani abdul muttalib inda al mawt xar kanamu doomu waa abdul muttalib sama baay bu ñuy génn àddina man bu ma leen gisee naa xam ne kii ñoom daanaka ñoo façon yi quoi yoneen sallallahu alayhi wasallam nii day génn àddina léegi nag li ma lay wax izhab bina ila rasulillah léegi ñëwal ali nañ duggaat ci biir dem ci yonent saa salaam ndawal yàlla li fan na fal na al hu ñu laaj ko fii man hadha al amr ne ko waa léegi yonent saa salaam boo fi jógee kan moo lay doon kan pas doon parce que yonent kenn du ko doon mais mooy li nga taxawee woon kan moo koy taxaw mooy kan mooy nekk sa xalifa nañ dem laaj ko ko in kaana fiina alim na dalik bu dee ne dañoo ñëw yonent saa salaam ne ñu wa ne ma man la wala yow wala kenn koo xam ne ci Euh, famille wam la bokk banu Haashim ñu xam ko wa in kaana fii ghayrina bu dee nag dane déedéet wax keneen ku bokkul ci ñun ah alimnaahu loolu it ñu xam ko bu ko defee fa awsaa binaa bu dénk ñu ah Ali dañ dem def loolu fa qaala Ali sayyidina Ali ne ko inna wallahi la in sa'alnaaha rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam fa mana'naaha fa mana'naaha laa yu'tiinaaha an-naasu ba'da waaw mu ne maa ngi waat yàlla waaw ñun ñun bu ñu ko laajee lii nga may wax bu ñu demee laaj yonent bi saa saa mu mu bañal ñu ko nag bis bu ñu ko nee bu ñu nee mukk moom gis nga bu génnee àddina jamais ba ilaa yawmi diin nit ñu dootuñu xalifa bu bokkati ci Banu Haashim du am loolu du am bu yeneen saa saa yow imagine al Abbaas ñu dem bu ne ñu noo jeex na wa inni taman wallahi maa ngi ci yàlla laa asaluha rasulallah lii nga ma wax Abbaas man du ma dem di ko laaj yeneen saa salaama voilà xadiis bi fii lay <laughs> voilà <laughs> voilà mooy Seydina al Abbaas firaasaam la doon waxe euh, Ibn Abdil Muttalib radiyallahu anhu xam na ne yonent ba en tout lépp ci njortam moo yonent saa saa day génn àddina waaw te tamit. amoon na euh, intuition que ne mbir yi comme que yeneen saa saa mu ngi dund nañ dem laaj ko ko léegi bu ko defee mooy éventuellement problème après de succession du am ci ginnaawam xilaafa du am problème boobu du day réglé parce que nee ñiila ñii la wala ñee la ñu xam ko mu leer naññ waaye Seydina Ali moo ne ko déedéet man duma ko def man damaa demul di ko laaj <laughs> ndax bu ma buñ ko ko laajee mu bañal ñu ko. kenn ñu ko joxaat nit ñi ñu ko joxaat ginnaaw kon nag mu ngi noonu waaw lii mooy xadiis bi bon côté bii nag <laughs> kon euh, euh, euh, nii la ko al imaamu al Buxaari indee rahimahullah léegi kon ginnaaw xadiis bi nii imaamu Nawawi lim ci istishhaad mooy côté bi mu indi voilà moo tax indiwul li ci tegu diggante xiwaar bi am dialogue discussion bi am diggante Seydina al Abbaas ak ba ak doomu bàytaxam bi di Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anil jami' waaw parce que li ko soxla woon mooy euh, euh, lëkkaale mag bunt muy ñaari njàng ñaareelu njàngat bi mooy le fait que euh, Ali bi mu génnee ci yonent ba saa saam ñu laaj ko ne ko kayfa asbaha rasulullah naka la yonent bi alayhi salaam daal di xëyee waaw dafa feebar xam nañ ko moo tax ñu laaj ko kon est-ce que kon loolu jàngawuñ ci kon sopp gu ñu sopp nga laaj waaye ki feebar ay mbokkam ci xaalam nan la nekke ah, nan la fanaane ah, baa mu ngi ci jàmm mooy Seydina Ali waaw nekk lenn ci yonent bi alei salaatu génn waaw di doomu bàyyi te xam seet génn ci moom saxaaba yi gis ko laaj ko ne ko nan la yonent may saab saam xëye yow abal hasan waaw ah, kon mu ngi noonu gis nga lii la ah, lii mooy suñu tegtal waay waaye c'est pas que ñëpp ngi koy def jullit waxati la la la Sufyaan waxoon <laughs> rahimahullah boo manee waaw doo yëngal sa bopp sax lu dul ci sunna na ko def boo yëngalee sa bopp ñu ne la ah saa yëngal nga sa bopp de foo ko teg nga ne ah parce que kat yeneen saa salab bés sàngam ci jamono ju mel nii yëngaloon na boppam lim la bëgg a wax foofu mooy lan mooy xattaa xarakaat yi nga xam ne jibil lii yàlla yi nga xam ne c'est naturel ci nit ki sax yow xatta loolu woo ko manee lu dul di ko teg ci sunna di ko defee ni koy neen saa sam doon defee defal loolu ki lay wax loolu waaw yow kooku dina la ne wala ngay eh, eh, yeneen saa saa waa lii sunna la am farata la yeneen saa saa doon na ko def lool du sa problème waaye nga nekk fi ndax doon na ko def leer na la nga naan ndax sunna la wala farata la buur buñ nee sunna la nga bàyyi bu dee farata la nga ne ah kon nag aw maswa wal iyaazu billah la ilaha illa gis nga gàpp bi ko waa diggante ñaari kii gise nii ak kii gise nii xam nga ne ñooñu course ñu ñooñu bokkuñu course waaw bokkuñu sax fu suraya yaqaw ca biniw kawee kii moom bon du ma ne mu ngi taxta sara ndax jullit la waaw yéeféer bi moo nekk taxta sara ca bënit ba ca suuf waaw kii nag mu ngi ci surface bi noonu ci kaw mooy yëkkati na tuuti am na yëkkati waaye bokku la kële de waaw bokku la kële dara kon lii mooy tax al imaam an-Nawawi indi ko Seydina Ali laaj guñ ko laaj na ko yoneen saa nan la xëye ci feebar bii ndax mu ngi tane kon loolu la léegi eh, yeneen jàngat ci gàttal loo xam ne bon lii taxoon nañ ci bu baax ci siiratu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam eh, wax yii nii nga xam ne moom la Seydina Ali la Seydina al Abbas waxoon Seydina Ali na Abi Talib radiyallahu anhuma ne ko nañ dem ci yeneen bay saa laaj ko ci mbiru xilaafa gi loolu eh, mooy mbir mi ci ginnaaw kan moo koy nekk hmm? voilà <laughs> <laughs> waaw léegi Eh, eh, eh, te Seydina al Abbas ni mu ko gisee mooy bu ñu demul laaj yonent bi saa salaam mu wax ñu lu leer yow Ali moom gaa duñ la def xalifa lool moom bi moo mu leer <laughs> loolu ci firaasaab la ko teg moo tax mu ne ko maa ngi wat ci yàlla ne yow anta wallahi ba'da thalath abdul asa waaw maa ngi wat ci yàlla ne fii ñetti fan fekk yonent sa yonent waay sa salaam gis nga génn àddina bañ toppatoo ko ba waajal ko ba war a seet kan moo koy wuutu yow moom du yow yaay jiite du yow la ñuy topp mais yow da ngay toppaate loolu lay wax naan Abdul Ansar loolu ci quwwatu firasab la léegi nag pour dissiper pour yooyu yëpp ñu bind ko mu leer ci ñun mais dañ dem ci yonent bi alayhi mu ngi nii mu ngi ci biir ñu dem nag ko Seydina Ali ne non waaye li Seydina Ali wax loolu moo doon namm namm borom waaw ci xeetu yonent bi alayhi salaatu mooy yonent bi alayhi salaatu salaam génnul àddina wax kenn moo koy donn kama taquluhu shi'a te kullu hadha kadib comme ni ko siiti di waxe lool kàcc la parce que bu doon ne yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon Ali mooy nekk xalifa mooy wasiyam moom la dénkaane Seydina al Abbas na ko wax li xanaa moom dina ko xam wala bu ko waxee dina ko a ah Abbas xanaa xamoon na yonent bi alayhi salaatu salaam def loolu wax na ma ko ba pare nee man man maa man maa man la lan moo tax mu ne du ma ko laaj parce que buñ demee laaj ko ko mu xam ñu ko ñun waa banu Hashim après nit ñi duñ ñu ko jox suñ ginnaaw te kat xala xadiis bi kan moo ko nettali Abdallah nga xam ne ci ñoom la bokk min min bayti rasulillah ibn Abdil Muttalib waaw Abdul ibn Abbas Abdallah ibn Abbas ibn Abdil Muttalib <laughs> voilà moo tax yooyu ay waxi kàcc la yoo xamante ne nii ñoom la chiite yi di wax di ko bopp bopp ñi nga xam ne xamuñu tous ak ñi nga xamante ne nii ñoom vraiment seen xol yi daa am ak feebar wal iyaazu billah léegi yonent bi saa salaam defalul kenn ne yaay nekk sama xalifa hatta Seydina Abu Bakar waxul ne mooy nekk sama xalifa bu jamais waaw muru Aba Bakrin fal yusalli bin naas loolu tekkiwul mukk ko ne dane kon mooy nekk sama xalifa sama gannaaw waaw waaw même indice yi noonu kii indice la tegu waaye teguwul ci lu leer waaw saxaaba yi seen ginnaaw ñoo ne lan moo tax du ñu gërëm ki nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu salaam gërëmoon ngir suñu wàllu àddina alaaxira du ñu ko gërëm ci suñu àddina ñu daal di koy jaayanteeg moom ginnaaw ba saqifatu bani saa'ida la fa xewoon ca woom ñoom Seydina Sa'd ibn Ubaada al ansaari radiyallahu anhu ñoom Bashir ibn eh, eh, eh, muy Sa'd ibn kii Bashir ibn baayu an-Nu'maan ak ñooñu ak ñoom yooyu la fa xewoon voilà kon affaire bi loolu la mooy hadith yi bokk na ci li muy leeral yeneen saa salaam masula wax benn Hashimi du Seydina al Abbas du Seydina Ali ibn Abi Talib du keneen te ne yaay sama xalifa sama gannaaw sinon bu doon lool la Seydina al Abbas bu ko réeree wax ko Seydina Ali Seydina Ali dina ko ne xam naa ko parce que yonent bay saa saa wax na ba ko voilà kon loolu euh, dégager bépp këdib bépp nar boo xamante ne nii ci wàllu wow lay tukk di wax kullu hada kadibun wallah kon léegi ginnaaw <laughs> loolu léegi euh, wax nañ la li nga xam ne moom la Seydina Ali gis radiyallahu anhu loolu mooy namm namm loolu la borom bi doxal ci xeet wi waaw même bu dee ne man nga ne ah Seydina la moo tax borom xam-xam yi di ci waa li naa Seydina Abbas wax ak li Seydina Ali euh, euh, wax mais kan moo gin a juble dañ naan ñoom ñaar ñëpp a juble voilà ñoom ñaar ñëpp. Seydina al Abbas li mu wax teg na ko barabam parce que day bañ day bañ wuute am ginnaaw yonent bi saa salaam mu wax li mu wax falahul haqq Seydina Ali nag abi ibn Abi Taalib joxe na ngantam moom itam asadullah falahul haqq ku nekk ci ñoom am nga dëgg waaw te mujj li Seydina Ali wax li mu def loolu moom la borom bi gërëmal xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar <laughs> te yonent bi saa salaam nag borom bi du ko gënaleel gërëmal ci xeetam lu dul li gën waaw ndax moo ne ko woon dinañ la wutu sa gannaaw bul am dara looy tiit sa gannaaw waaw waaw ñoo lay wutu sa gannaaw kon nag mu ngi noonu waaw <laughs> waaw kon loolu lu ama am solo la léegi eh, eh, alkii am yeneen yoo xam ne eh, kii da ne al imaam al haafiz ibn Hajar mu ne soloo nañ ci fawaa'id abi tahir az-zuhli bi sanadin jayyid an ibn abi layla annahu qaala mooy ibn abi layla mu ne man de sami'tu aliyan yaqul mu ne dégg naa sayyidina ali radiyallahu anhu mu naan ah <laughs> laqiyani al-abbas mu nettali nettali bii mooy nettali bi sayyidina ibn abbas da koo nettali waaye sayyidina ali ci boppam da koo nettali mu nettali nettali bu mel nii après mu nettali lu mel ni kii mais gin koo tënk nettali bi nii ca juga Seydina Ali ay at ay at après mu naan eh, mu ne maa ngi ko dégg Seydina Ali man Ibn Abi Layla mu naan sami'tu Aliyan muy wax ne eh, ya laytani ata'tu Abbasa ya laytani ata'tu Abbasa ya laytani ata'tu Abbasa ah. <laughs> Seyna Ali bi mu nettalee affaire bi xam nga lu tax mu wax lool parce que après dafa gis mujj gi problème yi am jamono jamonoy Seyna Abu Bakar problème amul woon Seyna Omar problème amul woon Seyna Ousmane Diall bi problème amul woon mais après surtout moom bi mu nee xalifa ak dee yu bari am surtout ci biir saxaaba yi ndax wuute gu ñu wuute woon ci wàllu Seyna Ousmane mii nga xam ne suñu xalifa la bu ñu faat léegi euh, euh, euh, est-ce que dañuy jàpp ñi ko faat. rey leen léegi ba pare teg bi yàlla wax wala boog dañuy bàyyi ba stable ko moom ni ñu ko gise woon ba loolu indi ay wax ba marakatul jamal après Siffin yooyu yëpp am Seydina Ali ibn Abi Talib moo tax jamal bi nga xam ne ci la gis doomu Seydina Talha bi génn àddina Muhammad nga xam ne ak as sajjaad lañ ko doon tellement daf ak a mënoon a jaamu yàlla su julli kese. keroog bi mu ko gisee mu génn àddina gis ko ci biir ñi génn àddina Seydina Ali dafa am lu ko metti lool waaw mu ne aka neexoon fekkoon jamono jii fekkoon ma faatu woon bu yàgg laata lii di xew waaw ngef bëggul yooyu loolu la doon wax ne léegi bi mu gisee loolu ci la doon wax ne ah yaa laytani ata'tu Abbaasa aka neexoon kon ma toppoon Abbaas booba sama bàyyi tax ba lam ma waxoon demoon laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw ci côté boobu la ko doon waxe <laughs> waaw mooy hiqnu dimaa al muslimiin fexe aar ñoŋal dereetu jullit ñi nga xamante ne tuuru day doon tuuru quoi mu ne ak a neexoon ma toppoon Abbaas yaa laytanii ata'tu Abbaasa Abbaasa Allahu akbar waaw kon loolu lu ama am solo la wallahu ta'ala a'lam kon lii mooy kon xew-xew la boo xam ne ci yonent way saa saam bi muy waaja génn àddina wallahu taala alam léegi boo am na neen jàngat ne laysa huna ngir guddal loolu wax nañ la nga dellu foofale ci siiratu rasulillah alayhi afdalu salati wassalam wallahu taala